abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu allahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabil haadi wal khamsiin wa an anas radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala innal kaafira idaa amila hasanatan ut'ima bihaa tu'matan mina dunyaa wa ammal mu'minu fa inna allaha ta'aalaa yaddaxiru lahu yaddaxiru lahu hasanaatihi fil aaxira wa yuqibuhu rizqan fi dunya ala ta'atihi wa fi riwaya inna allaha ta'ala la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah wa amma al-kafiru fayut'amu bi hasanati ma 'amila biha lillahi fi dunya xataa idaa afdaa ilal aaxirati lam takun lahu xasanatun yujzaa bihaa rawaahu muslim rahimahu llahu taala qaala al imaam al xaafiz an-nawawi rahimahu llahu taala muy ñëw tag ñun ci <clears throat> buntu bi ñu newoon wala garab gi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim waa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ci bi ñu génn muy buntu bi yaakaar gisoon nañ xadiisu Seydina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa di nekkoon xadiis numéro 428 non 427 ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar jële woon ko ci Seydina al-Baraa ibn azib mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam jële ci moom mu ne almuslimu ida su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam danum jeex gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna voilà ci jotaay boobu eh, eh, ah, hadis biñ doon Abu Dawud as-Sijistani ñu ngi doon wax naan da koo jële ki euh, beneen Abu Dawud bi euh, at-Tayalisi non du Abu Dawud Abul Walid la Abul Walid at-Tayalisi voilà Abul Walid at-Tayalisi voilà Abul Abul Walid at-Tayalisi voilà ak imam Abu Dawud euh, du ci du ci yoonu Abu Dawud bale la ko jële at-Tayalisi mbokk ñoom Sayyidina Abdurrahman ibn Mahdi keroog dam mel maa ngi wax turam naan eh, Abdallah ibn Mahdi no Abdurrahman Malik nekkoon eh, mbokk ci eh, taalibe imaam Shafi'i ak imaam Abu Dawud at-Tayalisi imaam alati Abu Dawud as-Sijistani xadiis biñ gisoon bi passé xam nga dakoon di ci ñaari bërëb bërëb bu njëkk bi ci Abul Walid la at-Tayalisi voilà dama juumoon noon abul ci Abu Dawud at-Tayalisi rahmatullah ala al-jami' gisoon nañ xadis boobu tey ñu war a gis xadis bii ci mooy xadisu Seydina Anas de xadis 428 mu ne waan Anasin mu ne mu ngi koy Anas radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaan ci moom an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama na borom bi julli julli na ci moom te sëlmal mu ne qaal innal kaafira mu gis nga yéeféer bi idaa amila bu jëfee xasanatan loo xam ne ab yiiw lañ koy tuddee ut'ima biha tu'matan min ad-dunya dañ ko koy xéewale jox ko ko mu lekk ko fii ci àddina waaw <laughs> waaw <laughs> mooy bu defee benn loo xam ne bonne action la action bu baax la borom bi lam ci war a amee waaw ñu fay ko ci àddina gii dañ ko koy jox jox ko ko loo xam ne moom lay yekk moom lay xéewloo fii min ad-dunya ci loo xam ne nag na la bokk du lépp àddina sax lañ koy jox waaw ci àddina lañuy seet lu yemamaay ak loolee ñu jox ko ko wa amal mu'minu naal ki nga xam ne rek daal gëm ne yawmal qiyaam am na te moom yarju liqaa rabbih yaakaar na te Abdullah te gëm na ne day dajeek boroomam ëllëg moom fa inna allaha moom bu jëfee lu baax loolu mooy du ko rafetewu ko mooy loolu idaa amila hasanatan fa inna allaha borom bi de taala mi nga xam ne moo kawite yéegul yaddaxiru lahu da ko koy dencal xasanaati hii yiiw yooyu yoo du jeex ci àddina bi de da ko koy dencal fil aaxira la ca war a tukkee ci ay récompense la ca gën a màgg màgg màgg ci récompense ba la ca gën a rëy ca neexal yam koy neexal ndax daa def lu baax alaaxira fil aaxira allah ak kër gu mujj ga la koy denc dencal waaye fii ci àddina wa yuqibuhu mu utal ko ca gannaawam rizqan wërsëg waaw ndax fruit yi def lu baax day feeñ ci àddina mais la gën a màgg ca la muy feeñ àllaaxira la voilà léegi nag fii nag eh, ci àddina nag mu defal ko wa yokk bu ko boo ko ca gannaaw loolee rizqan wërsëg min fi dunya ci àddina gii mu nekk ala ta'atihi mooy ala hasabi eh, ta'ati selon li nga xam ne ci kaw euh, li muy topp boroomam boroomam loolee boroom bi di ko ci defal ay xéewal yoo xamante ne ngir dundam fii ci àddina daal di jakk waaye lëm gën a loolu mu nga àllaaxira mu ne wa fi riwayatin am na ci beneen lu ko imaamu muslim mi rahimahullahu taala solo ba léegi foofu imaamu anas ibn malik radiyallahu anhu dane yonent bi saa saam nee na inna allaha dëgg-dëgg boroom bi laa yazlimu mu'minan xasana mooy du wàññil voilà yazlimu du tooñ de mooy du wàññil waaw nga ñëw waroon a am lii mu leese la <laughs> tubaab bi naan il m'a lésé quoi waa ji daf maa daf maa wàññil sama affaire daf maa nax quoi borom bi du wàññil mu'minan benn way ngëm yàlla xasana jëf ju baax ju mu def la ca borom ba digge borom bi du ko wàññil de déedéet yu'ta biha fi dunya borom bi nee na dees na ko jox ay xéewal ah ci jëfam ju baax joojee ci àddina gu jege gi dina am lum ko ci jox waaye wa yujza biha fil axira waaye kanta lam koy fay dëgg-dëgg mooy àddina fii lu baax loo def yàlla lim la ciy wanal as tuut tuddewu ko sax lu may fay mais fay ga àddina alaaxira la ko denc allahu waaw la nga xamante ne mooy dëgg-dëgg fay ga non loolu moom alaaxira quoi loolu moom. da koo defal allaaxira yonta fi dunya biha fi dunya wa yujza des na ko fay ba matal sëkk biha te la mu jëf lu baax loo lële fil aaxira ca allaaxira mu ne waa mal kaafiru ah kanta ki nga xam ne dafa suul jëf dafa weddi borom bi fa yut'amu bi xasanaati ma amila biha lillahi fi dunya moom dines na ko leel jox ko mu xéewlu bi xasanaati ma amila ci lu baax la mu jëf bihaa ca loolee li mu jëf bihaa ca jooyee lillaahi ngir yàlla fi duniyaa fii ci àddina moom moom du weesu àddina xatta ba ni nga xam ne ida afda ila al ci lay demee al'axira ah bu demee al'axira lam takun law xasana waaw léppam lu yiiw loo xam ne defoon na ko fii borom bi fii la koy fay waaw ndax moom daa gëmul yooyu te yooyu da ko intéressé wul quoi pour moom alaaxira amul kon lépp lu mu def lu baax moo taxoon ma la ku def lu baax baax googu du nax saay même boo gëmul yàlla boroom bi ci maadu teem ak ci ngëneelam boo ci ngëneelam day def loolu nga nga nga ñam ko fii mais nag boo fi deewee te nekkoo jullit de toute façon c'est fini du la jariñ dara loolu dinañ ci ñëwaat ci biir waaw bu ko defee moom du bu demee bëbb jëm alaaxira lam takun du nekk lahu ñeel ko xasanatun benn yiw yujza biha bees koy récompenser di ko ci fay loolu amul mu ne xadis bi ñaari xadis yi nga xam ne Seydina Anas ko solo ci ñaari riwaaya mu ne rawahu solo na ko muslimun imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahimahullahu taala léegi la première question <coughs> mooy version bu njëkk bi inna al-kaafira idaa amila amalan que imaamu muslim kefe mooy ko ko solo ñëla la déedéet al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal di sëriñam daal dina koy solo hein eh, imam ahmad sax à vrai dire bel eh, eh, bel indi waaw inna allaha la yadlimu voilà boobu à vrai dire moom yooyu la indi parce que mu ngi ko indi ci musnadu anas ibn malik inna allaha la yadlimu al mu'mina hasana fi hadith douze mille deux cent trente-sept ak douze mille deux cent soixante-quatre ak quatorze mille dix-huit voilà yooyu inna allaha la yazlimu bi moom la indi kon boo gisee wala innal kaafira boobu euh, mooy imaamu euh, muslim abul husayni rahimahullahu taala moom moo ci wéete voilà kanta beneen xadiis bi nag voilà mooy inna allaha la yazlimu boobu la ci sëriñam daal di ànd muy imaamu ahmad ñoom ñaar ñu bokk wasolo kon al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala ñaari xadiis yi yëpp ci benn buntu ñoom ñaar kese la ko indi téere bi mu def kitaabu sifatil qiyaamati wal jannati wan naar buntu bi lenn ci shuraax yi def jazaa'ul mu'mini bi xasanaatihi fi dunyaa wal aaxira mu ne haddasanaa Aasim ibnu Nadr at-Taymi mu ne al imaamu Muslim mu ne ki ñu nettali mooy Aasim ibnu Nadr Ah, at-Taymi la wax mooy Ibn al-Muntashir mooy Aasim ibn an-Nadr ibn al-Muntashir al-Ahwal at-Taymi Abu Amr Abu Umar Abu Umar at-Taymi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu nekk ñu nettali mooy Mu'tamir di ah, Mu'tamir waxoon nañ la moom nii dañuy wax al-Mu'tamir di wax Mu'tamir di Mu'tamir ibn Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi Abu Muhammad gis nga moom moom ñoom ñee ñoo bokk ki al moom Abu Aasim mi at-Taymi al-Basri ñoom ñaar ñépp qaala mu ne sami'tu abi mu ne dégg na baayam di Sulaymaan ibn Tarxaan moom itam at-Taymi al-Basri Abul Mu'tamir voilà mooy baayu ki mu jële ki jële ci moom ah, moom lañ ko doon dàkkantele doomam ji qaala mu ne haddathana nettali nañu Qataadatu mu ne ki ñu nettali ma Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a Abul Khattaab al-Basri gis nga as-Sadusi mooy càllale waa Basra goog an Anas ibn Malik sayna Anas médinois la woon ansari najjaari médinois mais Basra foofu la ne woon ba fa la génn àddina voilà mooy Zul Udunayni ah xadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu haddatha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-kafira idha amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya wa amma al-mu'minu fa inna allaha yadkhilu lahu hasanatihi fil akhirah wa yunqimu rizqan fi dunya ala ta'ati kon mu ngi noonu gantaab beneen xadiis bi nag bi nga xamante ne moom la imaamu an-Nawawi wax wa fi riwaaya boobu sax la imaam Muslim njëkk indi boo demee ci buntu boobu surah yi def jazaa'ul mu'min bi hasanatihi fi dunya wal axira xadiis bii mu ne wa fi riwaaya moom la njëkk indi door tee teg xadiis bii ñu génn ñoom la rangale te ñoom ñaar képp la indi foofale kon foofu nan la baal Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn daal di waxe moom mu ngeen haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb wal lafzu li Zuhayr imaamu Muslim mu ne haddathana nettal nañu di boobu Abu Bakr Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman ah, Abu Bakr al-Kufi Ah, al-Wasitiyu al-asl al-Absiyu rahimahullahu ta'ala gis nañ magam keroog muy Usmaan ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb mu nekk sama beneen sëriñ di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'iyu al-Baghdadiyu rahimahullahu ta'ala mu ne wal lafzu li Zuhayr sama sëriñ bi mu mujjee tudd nii di Zuhayr ibn Harb kaddu yi may indi fii ci xadis bi moom moo ni ko jàngalee noonu mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañ haddathana nettali nañ Yazid Yazid ibn Harun mu ne ki leen nettali mooy Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid rahimahullahu ta'ala al-Wasiti am ñu ne non nekkuloon Wasiti mais ah, euh, moom Bukhara la cosaana woon al-Bukhari al-asl rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Hammam ibn Yahya mu ne moom Abu Yazid ibn Harun ki ñu xabaare mooy Hammaam ibn Yahya Hammaam ibn Yahya ibn Dinar al-Awzi abu abdillah ñi ne abu bakr ash-shaybani rahimahullahu ta'ala an qatada gis nañ ko sànq an anas ibn malik radiyallahu anhu gis nañ ko sànq annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yadhlimu mu'minan hasanan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa amma al-kafiru fa yut'amu bi hasanatin amila biha lillahi fid dunya hatta idha afda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha ñi la ko al imam muslim daal di indi ñaari hadith yi yëpp nga xam ne Euh, benn bi dong mooy bii nii la ci bokk ak sëriñam daal imaamu Ahmad kanta bi ñu njëkk a gis moom dong moo ci wéetu rahmatullahi ala al jami' léegi ginnaaw bi nga xam ne yaa vay lañ gis njàng njàngat bu njëkk bi mooy wàllu taxrij bi fan la ko imaam biñ ne moo ko solo fan la ko indi ak yan kàddu ak est ce que moom dong ko indi walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu dugg ci beneen mooy ana ban lëkkaale ban relation ban rapport la am nii nga xamante ne hadis ak li nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne moom lañ nekk muy wax ci yërmande yàlla yaakaar bokk yaakaar hmm? baabur rajaa dañ lay wax ne eh, lii eh, bokk na ci lii waral yaakaar yi gën rëy mooy alhamdulillah day dëppoog li borom bi ne inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin borom bi du sànk payut ñi nga xam ne ñoo doon rafetal kaw suuf yàlla du na la jaamu ma nga jaamu ko ba pare ngir moom waaw attention ah gisoon nañ fi xadis yi ñu romboon yu yàgg yoo xam ne tout le temps danaan ñu soppante waaye fillaahi wala lillaahi waxoon nañ looloo ci am solo ngir yàlla borom bi du la jaamu ma nga jaamu ko ngir moom après mu ñëw ne la bon finalement yàq naa say biir borom bi man na lu ne mais loolu da ko du def waaw inna la yuxliful mi'ad moo ko waxal boppam <laughs> du du du te gis nañ ko fi gisati ko lu diggee ba pare ñëw mu nekk lu mu diggee woon du ko def waaw foo gisee koo xam ne dañ naan da doon def lu baax après biiram yàqu mooy fii maa yabdu linnaas bul fàttalikul hadiisu sayyidina ki nga xamante ne mooy Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu anhu innal mu'mina la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fa ya'malu bi 'amali ahli an-naar mooy fi moom riwaayam lan la waxoon fii maa yabdu linnaas waaw mooy dina jëf jëfu loo xam ne day lu baax ba du des diggante nit ki ak àjjana lu dul zira xanab mu jëf jëf waa àjjana dugg waa safara dugg fa naka noonu waa safara ñële mu ne fii maa yab duuli naa ci li feeñ ñu nit ñi kon kooku mooy yàlla xamoon na ni kii sooy voilà toute façon deful ngir man mais ci biti nit ñi loolu la gis mais bu demee nag bay waaj a ci lay jëfure wax loo xam ne ñëpp ay kenn si ci sàkk ci ne waa ji moom yàqu na voilà <laughs> te loolu la ma sa <laughs> allahu akbar <laughs> waaw eh, <laughs> loolu wa mooy borom bi inna allah dëgg-dëgg borom bi laa yudi'u du sànk ajral muhsiniina payut ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule ñoom ñoo ñoo rafetal waaw kon nag lii mu ne yow way ngëm yàlla yi comme daanal way ngëm yàlla bi gis nga lépp loo def ci lu baax ak lu mu ndaw ndaw ndaw man jaa bil hasan falahu ashru amsaaliha képp ku fexe wan jaa nag jaa jaa mooy sa jëf lu baax jooju nga def nanga nga fexe yow ba mu agsi alaaxir waaw te loolu lan loo koy may mooy nga sellaloon ko ngir yàlla mais fexe lépp lu yàq jëf ci ginnaaw ay dégg tëlëk a gis tëlëk aaw jëfa yooyu mu denc ndax yooyu façon shirk la waaw ndax bu boobaa yaa ngi bokkaale jëf ji nga jëf mu ni bu rafet ngir yàlla yaa ngi ciy bokkaale sa bakkan waaw yaa ngi ciy bokkaale sa sa sa sa égoïsme sa ana ana ana moi moi moi moom moi waaw yaa ngi ko ciy boole waaw rëy rëylu bëgg nit ñi gis ne yow yow lu baax kese ngay def dara yàlla bokk ci yooyu yëpp ay façon shirk fokk yooyu set ci wecc ba ni nga koy préserver il faut préserver nos acquis waaw ba alaaxira borom bi ne ko ku andi lool lu mu néew néew di nga am fukk wallahu yudaa'ifu liman yashaa waaw borom bi ma soog gisoon nañu ko jamono yële voilà kon mooy yow loo def lu baax xamal ne rëccul moo tax jaroo fu nekk nga dem ñu la koy publicité wala ku la ko tuddalul sax nga mere ko waaw i eh, ma ne lu ndax mooy présenter nit ñi man ajaratu mii nga xamante ne nii sama dem màkk ñépp ko yëg mu jël micro bi di ma présenter di jaar ci sama tur sans ne ma ajaar <laughs> soxre ma sama dem Makka gi waaye de moo ko moo moo de waaw yow loo mer waaw loo ciy mer law <laughs> saa sàll noonu saa su Aliou Sall hafidahullah <laughs> yàgg na ma ko déggee yow conférence yow ko fan <laughs> mu ne waaye waa daa daa dem Makka aji Makka ndeysaan Allahu akbar mu ñëwee Sulaymaan nag lu tudd xarit bi di ko woo ne ko <laughs> woo ko di ko woo naan ko Sulaymaan mu ne ko yow sama demu Makka gi rek nga ma añaane mu ne ko ah lu tax mu ne ko lu tax nga ma Sulaymaan te doo wax Allah ji Sulaymaan <laughs> mu ko ah yow léegi lu tax yonent bi boo koy woo doo wax Allah ji <laughs> kon moom aj dem na Makka naan si tit tit tit sàll jullit boo xam ne xamul ndax yonent bi alayhi salaam añ na mag waaw waaw mooy yow waroo gisee sama ñàkk suñu ñàkkaw la nga doon rek il ñu la koy wax mooy yow yàllaa taxu ngay def jeex na jeex na que gars allah jeeg ajarra toog waxuñu la ko il te laisse de marbre laa wax garawut <laughs> du yàllaa taxoon <laughs> waaw moom xam na la xamul mais bu yàlla xamee nit ñi ignoré ko xamuñu ko en quoi ça te ça te ça te yow <laughs> lan la wàññi ah <laughs> sa borom kay xam na allaamul xuyub xam na <laughs> neex na kantaan nit ñi de façon eh, jarul yenn yi jarul ngay siy sonal ñoom kon mooy fii lëkkaale bi mooy yow nit ki loo def lu baax bul xet waaw gisoon nañ fi buntu euh, bariwaayu yoonu yiw yi yow jullit bi bu ci xet dara naan non man moom man mu bon mii moom ah man nii est jar na ko sooy toog fii ubbi téere bi jàng kul huwa rek tëjaat non defal <laughs> bu ko xet te loolu boo ko defee ngir yàlla borom bi dina la ko dencal insha allahu taala ba yawmal qiyam te dara du rëcc te nag fooy dee fii ngeen ni dina am lum la ci mosal fii ci àddina waaw loolu yaakaar loolu allah kon mooy lañ soobu ci yoonu yiw yi waaw léegi nag mu wax ko bi léegi nag mu des waaw yéeféer bi daa lu baax ñu ne la déglu dane ah, wa amma al kaafiru fa bi xasanaati ma amila biha lillahi ah, am na lillahi fi dunya lim def mi kawe fi dunya hatta ida afda ila al ba ni muy ñëw al axira lam du nekk lahu ñeel ko xasanatun benn yiw yujza biha bees koy faye waa yow kon yéeféer bi daa am lu baax te gëmub yàlla imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne hein mu ne ajma al mu ne boroom xam-xam yi liy ijma la ci xam-xamu boroom xam-xamu l'islam bi ala anna al kaafir alladhi mata ala kufrihi la sawaaba lahu fil aaxira waaw kene yéeféer bi nga xam ne dafa faatu ci weddi yàllam kooku amul benn yiw bu muy présenter bu muy prétendre yawmal qiyaam loolu nag moom mii waxoon na la te leeraloon na la li nga xam ne moom mooy waxu boroom xam-xam ni te loolu ijmaa la <laughs> voilà taxawoon nañ ci ba ma naan lii xoolal yii nii wolof yi ñun war nañu koo xam te pourtant ñëpp mooy amul ci l'islam bi fenn koy dem ñoo xamante ne ay borom xam yoo xam ne lii nii xamuñu ba xam nañ ko suñu réew yi nga xamante ne léeg-léeg dafa dafa bari ñoo xam ne dañuy polluer dañuy gëm réew nit ñi ne boroom xam-xam lañu ndekete yoo duñu tuus duñu boroom xam-xam de boroom xëm-xëm lañu. yu xam kese la ñuy teg ci place publique bi waaw di ci mbaalaale ñoo xamante ne nii di yàq pas-pasu nit ñi waaw mooy que ne yahudi bi fa yastawi fi dhalika al yahudi al kii al kitaab yi imma uh, uh, uh, imma an yakuna yahudiyan aw nasraniyan ñoom ak ki nga xam ne mushrik la bi nga xam ne comme waa Makka ñoo yet waaw mooy le chrétien le juif le ki nga xamante ni animiste ak ki nga xam ne nee na gëmul dara ate ñoom ñépp a yëpp atti moom ku ci faatu te gëmoo sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba faatoo noonu yow alaaxira amoo fa lu baax looy prétendre waaw amul bi moo nanguwul li ñu ko yàggee gis mu wax ko ci alquran kenn di agsi ci moom di am ci moom lenn lu nga jaare ci buntam bii mu fi teg muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah mu ne ko waxal yow yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee ne nekk ngeen ko ñoo xam ne da ngeen a sopp seen borom bëgg seen borom bëgg leen man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci kaw noo nee ci la borom bi di valider seenu bëgg képp koo xam ne ñëwul soppuma borom bi day annulé sa bëgg du ko xool sax waaw wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul suñu borom ne topp leen yàlla mais lan la ñu topp yàlla mooy ci topp gu ñuy topp ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kon képp ku ko toppul mooy mooy nga yàlla te wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama falay sax Allahu akbar Allah borom wa man ya'si llaha wa rasulahu képp koo xamante ne nii nag dafa moy allah borom bi tabaaraka wa ta'ala wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna lahu naara jahannama xaalidiina fiiha abada waaw wallahi ku toppul ku moy yàlla ndawam bi ne gëmuma ko waaw man dinaa gëm Seydina Isa dinaa gëm Seydina Muusa waaye Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ne la jarul ngay continuer fa lahu yow déclaré naa la wax naa li ngay am kooku ñeel na ko naara jahannama safaraw jahannama muy lakk da fay xaalidina fiha abada fa sax ba faw kenn manu leen faa génne Allahu akbar kenn leen fa ne kutt su nañu kutt su nañu kutt su nañu wallahi waaw oh. wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina walla fii te suuratul ahzaab suñu boroom ne wa man ya'sillaha ku moy yàlla ni lislaamam ji sama yoon newu ci concerné wu ma c'est pour les arabes c'est pour les nangam ak nangam wa rasuula ak ndawam bii nga xamante ne nii sallallahu alayhi wa sallam kooku dëgg dëgg dalla sànku na dolaalan ak cànkute mubiinan gu leer nañ gu kenn du nettable lu du naafiq yi bon ñi nga xam ne fii qulubihim marad waaw waaw wa man ya'si mu waxaat suuratu nisaa wa man ya'si llaha wa rasulahu wa yata'adda huduudahu yudxilhu naaran xaalidan fiihaa wa lahu 'adaabun muhiin <laughs> mu ne képp koo xam ne dafa moy yàlla te mooy yàlla mooy la mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa rasul ak bi mais dara laa àndul ak ñooma ah. ah waaw wa yattaxida ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla ca beneen laaya la des na ko dëppaaleet jàpp beneen yoon bàyyi borom bi bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ñeneen topp weneen yoon wurut yoonu dullit ñi di l'islam suñu borom ne dinaa ko féetale fa mu féetale yahudi ngay féetale sa bopp naa la ko féetale masiix ya ngay féetale sa dinaa la fa féetale ah athéisme ngay féetale sa dinaa la fa féetale waaw wa man ya'sillaha kon ku mooy yàlla wa rasulahu ak ndawam bi wa yata'adda hududa waaw di fule di bañ a toppatoo di bañ a respecté déxelu yàlla yi mu teg bu leen naan sàngara mu ne sama yoon newu ci njaaloo baaxut mu ne sama yoon newu ci riba baaxut mu sama yoon newu ci lépp lu borom bi wax mu ne sama yoon newu ci lu borom bi teg ne fii moom bu leen ko dépassé bu leen ma bokkaale mu ne sama yoon newu ci mu ne kookee yudxilhu naaran wat naa ne borom bi dina si ne kël séef na koo dugal naaran sawara xaalidan fiihaa falay sax falay bél wala hu du ko fa génne te wala huuta ñel na ko azabun bugal muhiinun boo xam ne da koy doyadal fa ne allahu akbar waaw kon nag ajma al ulama ñu ñëwaat ci waxu imaamu wala yéefér la li yoret way saa naan lillahi mooy lan bu def ngir yàlla mooy lan mu ne ajma al ulama boroom xam-xamul islam bi yépp waaw boo gisee ñuy taxaw ci lii nag xam nga mooy lan mooy di nga dégg ay kàccoor yoo xam ne fee la ñuy taxaw naan la loolu amul parce que ñoo mooy yamb yi lañu bëgg a nirool ils ils tout le temps faire le buzz waaw di wax ci diine yàlla ji bi gayri kitaabin bi gayri hudan wala kitaabin munir waaw waxuñu ci ju jub teguñu ko ci alquran bu leer lépp ñu teg ko ci seen bakkan li féete seen seen seen tuñ yi kaw muy seen bakkan ak bëgg rek ñu leen di euh, kawti kawtee waaw nekk rek leen yëkkati di leen wax seeni mbir saa su ne waaw di leen yëkkati wal iyaadu billah